ci tënk mi nga xam ne moom lañ doon tënk xew-xew mi nga xam ne moom la saar bii di nettali muy suu muy ghazwatu badrinil kubra di xare badar bu mag bi agsi woon nañ nag ba fi nga xam ne ci la ñaari kuréel yi jàmmaarloo ba nga xam ne ci la Utba ibn rabian nekkoon sangu waa Quraysh waaye it bokkoon ci sang yi génnoon ak Shayba di rakkam ak ki nga xamante ne mooy al Walid di doomam léegi nag woote woon ci mug gi gàttal daal ba seydina yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi woon tànn seydina Ubayda ibn al-Haaris ak xam ne mooy seydina Hamza ak seydina Ali radiyallahu anhum wa ardaahum léegi nag ñoom ñoo jàmmarloo woon ki ci ginoon a di Utba ibn Rabi'a moom moo jàmmarloo ak ki nga xam ne mooy Ubayda ibn al-Haaris yi léegi nag ki nga xamante ne mooy seydina Hamza daldi jàmmaarloo ak rakku Utba di Shaybatu ibn Rabi'a ki nga xam ne mooy Seydina Ali ibn Abi Taalib daldi jàmmaarloo ki nga xamante ne nii moom mooy al-Waliid ibn Utba Rabi'a léegi nag bi nga xam ne nag noonu la demee léegi nag léegi nag xare ba tàmbali nag bi nga xam ne ci lañu roofaloo Seydina Hamza moom radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom daal bu doon waxi tey daal dañ ne pirib rek mu daal di faat Shayba ci saase la daal di faagaagal gi nga xam ne mooy Shayba ibn Rabi'a léegi nag kanta Seydina Ali noonu la def moom daal newu fa sax ay nañ dem te ñëw ci la faate gi nga xam ne mooy al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a léegi nag ñaara ngoo ñaar baay baay tex deena doom deena muy alo Shayba deena ibn Rabi'a al ibn Utbat ibn Rabi'a moom itam faatu na léegi nag mu des Seydina Abu Seydina Ubayda ibn al-Harith ak ki nga xam ne mooy Utba ku nekk nag ñu jamante waaw ku nekk gaañ nga sa moroom nag ba ñu taxaw nag léegi nag taxaw noonu bi nga xam ne ci la ku nekk blessé ci la Seydina Hamza ak Seydina Ali radiyallahu anhuma daal di gaaw daal di daw ci kii nga xam ne mooy Shayba ibn Utba ibn Rabi'a dóorandoo ko ay jaasi daal di koy faatandoo léegi nag mu daal di faatu léegi nag ci kaw noonu ñu yëgati nag ki nga xam ne mooy Seydina Ubayda ibn al-Haaris radiyallahu anhu moom dafa gaañu ndax Utba daal dina koy blessé ñoom ñu yóbbu ko ci biir mbul jullit ñi léegi nag yéeféer yi amul kenn ku ñu yóbbu ñoom ñépp a dee voilà mooy Utba dee na frère am dee na di Shayba Rabi'a ñoom ñaar ñépp seen baay di Rabi'a dee nañu ñoom ñaar ak doomu Utba di al-Walid ibn Utba léegi nag bi mu demee noon kon nag waa Quraysh am na ñetti dee te mbir mi tàmb ñeent sax boo ci boole al-Aswad mi nga xamante ne nii moom la njëkk a faat ibn abdil asad al maxzumi mi nga xam ne gisoon nañ ne moom la seydina hamza faatoon ci ma bam ne day naan par force kon nii la mbir mi tàmbalee léegi nag bi mu demee nii waa Quraysh nag xam ne bon léegi kon ay nekk fi di biraas daal di mubaaraza moom damatul njariñ mooy na gaa yi nag di jege si nag dañuy jege si comme li yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon te ñu fàttali woon ko ci jotaay bee weesu bi mu leen di jox instruction yi di leen jox ndigal yi li ñu war a def ci xare bi waxoon na leen gaa yi bu leen leen bu leen jël seen munitions yi seen flèche yi di sànni noonu bàyyi leen bañ xaw leen nag foo xam ne bu ngeen sànnee dina dal bu ko defee ngeen rafal leen sànni leen ay ay ay ay ay xeej ak nga xam ne mooy ay flèche noonu lañ def bu ngeen jegee nag ba jegee ngeen daal di seen jaas yi noonu lañu def waa Quraysh nag mbir mi nag ñu mer ndax biñ gisee ñetti sang yi daal di nañ leen faat <clears throat> léegi nag ci la ñuy jël di avancer nag bi ñuy avancer noonu jullit ñi flèche flèche yi di daw di taw ci dodd li nga xam ne mooy waa Quraysh yi de ak li nga xamante ne mooy xeec yi di dalandoo mbir yi di dal léegi nag di nga xamante ne nii nag noonee la demee léegi nag ah dee ya commencé nag di bare nag ci li nga xamante ne nii. mooy ci yéeféer yi keroog nag ke bokk na ci jullit ñi moom kiñ ci njëkk rey mooy Mihjaan mawla Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa amaana nit ñu bari tey lañuy ñuy dooru dégg Seydina Mihjaan moom lañ njëkk faat ci jullit ñi keroog ghazwatu Badrinil kubra te kooku mooy jaam la woon ku Seydina Umar ibn al-Khattab moo doon jaati génn moom lañ njëkk a faat keroog ndax dafa dañ koo sànni benn xeej boo xamante ne nii moo ko dal xamuñ nag kan la moom lañ jëkk a faat ginnaaw gi ñu faat ki nga xam ne mooy xaarisa ibnu suraaqa radiyallahu taala anhu wa arda bokk ci ñi nga xamante ne mooy ci waa banu najjaar bokk ci waa waa ahlul madina moom da doon naan ca la nga xam ne mooy mbalkama am benn liñ naan flèche perdue wala bu doon tey mooy flèche boo xam ne xamuñu kan moo ko taa kan moo ko sànni muy sax mun garb moo ko dal mu daal di faatu ci put la ko dal mu dal di faatu moom a moomalee ibnu suraaqa radiyallahu te nag daa nekkoon ne comme di Seydina Anas waxta xadiis bi nekk ci sax yi mu ne Haarisa de radiyallahu anhu wa arda moom qutila Haarisa wa huwa shaab jeune la woon gone la woon mooy mooy ci digg dooleem la ne woon ndaw la woon ana amul woon ay ay ñaar fukki at de mukku jege wu ko woon moom Haarisa mu ne keroog dañ koo sànni li nga xamante ne nii benn xeej boo xam ne moom lañ ko sànni xamul kan xamuñ kan moo ko sànni ci la génnaat dina moom Seydina Haarisa radiyallahu ta'ala anhu wa arda bi mu demee noonu nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam xare bi tar mu daal di dugg fi nga xamante ne nii mooy ci arish bi mook Seydina Siddiq di ñaan di ñaan di ñaan bi muy ñaan di ñaan rek ba ci yàgg mu ne Seydina Siddiq abshir ne ko bëggal qad ataaka nasrullah ne ko ndimbalul borom bi tabaaraka wa taala daal dina lay dikkal na hada jibrilu ne ko seydinaa jibril a ngi mu ngi aaxidun bi anaani farasihi yaquudu mu ne ko si yow bégal yow seydinaa abu bakr jibril mu ngi nii daal yor li nga xamante ni nii mooy mooy mu ngi téye ci li nga xam ne laxaabu fas wi nga xam ne moom la indi di ko wommat ànd ak ay malaaka léegi nag mu ngi noonu ñoom nag bi ñu ñëwee moo tax lenn ci kii yi <laughs> saxaaba yi radiyallahu anhum comme ni hadis yi ne ci sax yi këni léeg-léeg dañ doon topp benn waaye nii ci yéeféer Quraysh yi dem ba koy faat rek yekki mu ne këlëb daanu ñu gis ne waaye doq ga lañ doq kooku xam ne ha man moom du kii moom du maa ko faat keroog nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu dinañ ci ñëwaat daal dinay xare xare boo xam ne bu tar la comme ni nga xamante ne nii moom la Seydina wa Mawlana Ali ibn Abi Taalib nekkul woon daroon boole ñaar daroon da nekk ci mbaar ma di ñaan boroomam di ko dagaan léeg-léeg mu génn daal di dugg ci biir xare bi comme ni nga xam ne ndax looloo tax keroog bi Shayba di woote naan naan naan kii Utba naan yonent bi alayhi salaam yaa Muhammad axrij lanaa axrij ilaynaa akfaanaa min qawminaa di xare bi tàmbali te mu ne nday woote birage mubaaraza googale mooy wule waa tooga mooy ne li tax mu ne yonent ma lay sa sam é yow ñun soxlawuñ ñii nii quoi génneel ñu lool bu neewul woon foofu nan la koy dégg bu doon ca mbaar mala la ne ca gannaaw mooy dafa doon dem di daal di ñaan boroomam di dagaan boroomam léegi ba pare nag di génn ñaar yooyu yëpp la boole woon moo tax keroog comme kon liñ doon wax ni imaamu ahmad solo jële ko ci seydina ali ibn abi asadullahi alxaalibi radiyallahu taala anhu wa arda mu ne ñun de gis nañ suñu bopp keroog di basu badar xare badar wa nahnu naluudu bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa aqrabuna min al-aduwwi wa kaana min ashaddi an-naasi yawma'idhin ba'sa sayyidina ali radiyallahu anhu wa huwa man huwa mu ne keroog Badar de gis nañu waaye suñu bopp la ñuy ñuy ñuy léeg bu xare bi tàngee dañuy ñëw ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam lañ doon nekk te moom moo ñu ginoon a jege noon yi ñoo ñu ginoon a jege waa Quraysh ñii armée bi te moom kat keroog moo ginoon a tar li nga xamante ne xare bu mu def moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam te keroog waxoon na gaa yi lan <coughs> comme ni ñu ko gisa ci hadith Seydina Muslim bi bi ñuy wax mooy ndigal yi mu leen doon jox ak li mu leen doon xalaatal ne leen doon leen ko wax ne leen dee leen ko na ngeen ko doxe ci xare bi waxoon na leen bu kenn jëf dara bu kenn def dara lu dul man ma nekk digganteem ak la nga xam ne noonu la na a def kon nag noonu la moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag bi nga xamante ne nii nag mbir mi nag noonee la demee xare bi tar lool xare bi jaf lool am na tamit lu yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di woon wax ne woon saxaaba yi radiyallahu anhum li nga xam ne loolu dañ ko fàtte woon tudd bi xare bi waaj a commencé nee woon na leen am na ay góor yoo xamante ne nii comme ni nettalee rahmatullahi alayhima ci waa banu haashim lañ bokk ñooñu ñëwuñu fi ngir xeex dañ leen a force ñu génn waaye du ñoom kese waaye am na ñeneen ñoo xamante ne nii bokkuñ ci banu haashim comme abul bakhtari ibn hishamir moom abul bakhtari ibn hisham kooku bu ngeen ko gisee bu leen ko faat ndax kooku moom ñëw fu ngir xeex ndax kooku mooy abul ba abul baxtari abul baxtari ibn hisham daa bokkoon ci ñi nga xam ne dañoo dimbali woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne waa Makka ci lañ ko doon sonal mooy amul lu ñaaw lu mu doon dégg lu dul ne moom moo ci tane woon moom yéefaru Makka yi paawu Makka yi moo ci tane woon te keroog bi nga xam ne ci lañu ko embargo tere woon leen lu ñu leen di jaay jënd ak ñoom di leen may soxna ak yooyu parke leen fa nga xam ne ca Sha'b Abu Talib fa nga xamante ne nii mooy fa euh, euh, foo ca pàkk boo bële moom moomu di abul baxtari ibn hisham moom de bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo doxoon ba daal di xotti li nga xam ne mooy kayit gu woogu ñu bindoon ne dañuy embargo waa banu hashim embargo yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu nag moo tax bi nga xamante ne nii ci biir xare bi nag ba nga xamante ne nii ci la ko al mujaziz benn saxaabi radiyallahu taala anhu daal di dajeek moom ci li nga xam ne mooy xare bi mu ne ko ha yow mii kat nag mu ne ko yow ya yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di na ñuy tere ñu daal di lay rey léegi nag fekk daa amoon ku mu àndal xare bi jaf na al mujazziz eh, daal di koy wax ne ko <clears throat> fekkoon mu ne ko nag ah ñun da yonent bi alayhi salaatu wassalaam te bokkoon moom al mujazziz al mujazzir ibn al mujazzir ibn Ziyad al-Balawi rahmatullahi alayhi nekkoon allié ci waa Ansaar mu ne ko yonent bi alayhi salaatu salaatu de nee na bu ñu la faat mu ne ko ah ak sama mbokk mii ma àndal sama xarit bii mu ne ko déedéet mu yow kese la wax bu ñu la faat yow kese gantaa moom bu ma ko jekkoo naa ko faat léegi nag ci la ko alabul baxtari di jéema lem daal di ko di jéema xareek moom bi muy xareek al mujazzir mi ibn ziyad ci la ko faatee léegi nag ci la dawe ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam fekk dane ko man boo parce que man moom bu dee man kese la man man man abul baxtari kese ngeen bañ a rey man moom du ma fi bàyyi sama xarit bi bëgguma jigéenu Makka yi di nettali ëllëg naan man dama bàyyi ñu faat sama xarit ngir bëgg a dund léegi nag muy xarit moom moom doon na waaj def nu ne ngir def ko prisonnier moom al Mujazzir moomale waaye daal jul woon lu dul faat ko ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu daw man de man daal Mujazzir man de daje naa ki nga xam ne waxoon nga ne bu ñu ko faat muy bokkuñu ci ñoo Abul Baxtari moom de moom daal dinaa def lu waaye nag moom moom bëggul woon lu dul xarek nan daal di may faat lool moo tax nag man nag noonu nag laa ko faatire kon nag mbir maa ngi noonu le bi mbir mi jafee noon nag nan la mujjee lool lañuy gis gataa bi ñëw wallahu ta'ala wa sallallahu alayhi wa alhamdulillahi rabbil